أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحجة العلم abu zakariya annawawiyu rahimahu allahu taala rahmatan waasi'a fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wal xamsiin ba'dal mi'atayn waan abi saciidin alxudriy radiyallahu anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa asbaxa ibnu aadama fa inna al-acdaa'a kullahaa tukaffiru al-lisaan taqul ittaqi llaaha fiinaa fa innamaa naxnu bika fa in istaqamta istaqamnaa wa in awjajta awjajna rawaahu tirmidi rahimahu llahu taala maana tukaffiru lisaan ay tadillu wa taxda' kon al imaamu al xaafidu annawawiyu rahimahu llahu taala rahmatan waasi'a ñëwaat ak ñun suñu chapitre bii nga xam ne wala nekk muy chapitre deux cent cinquante-trois di wax ci baabu tahrim al-ghiba wal amri bi hifz al-lisan buntu wax xaraamal mooy di xaraamal buñ xaraamal jëw waaye digle buñ digle nit ki mu wattu làmmiñam ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis mille cinq cent vingt mu ne woon an Uqbata ibn Aamir radiyallahu anhu annahu qaala qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam man najaah qaala amsik alayka lisaanak walyasa'ka baytuk wabki ala xati'atik allahu ta'ala a'lam tey ñu wala gis xadis bi ci tegu muy xadis mille cinq cent vingt et un mu ne wa an Abi Sa'iid al-Xudri mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Seydina Mawlana Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne nee na no an nabi mu ngi jële ci yonent bi ki ñu solo sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na ida asbaha ibnu aadam bu doomu aadama bi xëyee alayhi salaatu wassalaam ala abina adam assalatu wassalam fa inna al a'daa gis nga cërëm yi kullaha ñoom ñëpp kenn kenn kenn du manqué membre corps bi yëpp tukaffirul lisaan waaw imaamu Nawawi mu ne maanaa tukaffirul lisaan maanaawam ci suuf mu ne mooy ay tazillu wa taxdaa mooy day wàcc di ko dagaan naan ko cëy làmmiñ ay ñun ñu ngi lay ñaan waaw ñun sa cër yii ñu ngi lay dagaan ñu ngi wàcc ah di la dagaan di la ñaan taqulu nan la ñuy wax ittaqillaha fiina ay làmmiñ ragalal yàlla ci ñun ay yàlla ay làmmiñ teetal yàlla ci ñun mooy seetal li ngay wax seet ci yàlla lépp loo nar a wax nañ ci seet yàlla ndax lan fa innama bi bika ñun ci yow lañ bokk te yaay suñu porte parole waaw waaw te suñu lépp ci yow la gàllu fa in istaqamta waaw bés boo coowoonalee nekk ci droit nekk ci yoon wu jub bi istaqam naa ñun itam dañuy coowooral waaw mu ngi mel ni poto gis nga volant bi bu jubee muy tali bu jub xoj tout droit amul dëng-dëng amul jàdd-jàdd oto bu jaar yoon laa waxuma oto bu gaa yi laalaat ba yàq lépp nga xam ne buy daw sax dañ koy gis mu weng waxuma yooyu oto bu normal volant bi bu jubee tali bi jub loolu day wan ne oto bi tegu na ci raay waaye bés bu volant bi tali bu jub xoj nga gis volant ba fa ñu téye ñu du ñu ñu wengal ko mooy sawaay ci këpp lu jëm waaw kon fa istaqamte gis nga boo coow waraloo tegu ci yoon wi waaw istaqam naa ñun itam dañuy coow waral waaw te oto bi bu volant biy dëng leneen léppay ànd ak moom moo tax bu nit kiy jàdd oto bi day jàdd oto bi léppay jàdd amul waa ji volant bi lay jëngal kon nag leneen li ne maa bañ bi lam nag mooy loolu ci cër yi wa ini wajajata waaye cëy boo jéngee hmm? in wajaj naa ñun ñëppay jéng daal di këpp ñun ñëpp bu doon misaalum oto bi mu ne rawahu soloona xadis bi at-Tirmidhi Abu Isa bi Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi kon la ca suuf gis nañ ko léegi maana tukaffirul lisaan léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce moom dong moo ko solo ñene la déedéet hadis bi al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal indi na ko ci musnadu abi sa'id al khudri radiyallahu anhu bon en dehors de ñoom bu dee ñeneen ñi ñeneen ñi solowuñu ko ñu fi faral di tuddu mais sinon al imam ibn Khuzayma rahmatullah alayhi Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma imamul a'imma dina ko ci sahiham na ko noon al imam al Bayhaqi na ko Shu'abul Iman ak Ibn Abi Dunya rahmatullah ala al jami' ñoom ñi ñëpp daal dinañu indi hadis bi al imam al hafiz at-Tirmidhi rahimahullah mu ko abwaabu zuhdi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi hifz al-lisan mooy buntu bi ñuy gis jamono yi yëpp mu ne haddathana rahimahullah mu ne haddathana Muhammad ibn Musa al-Basri mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Musa ibnu Nufay' Abu Abdillah al-Basri rahimahullah génn àddina deux cent quarante-huit rahmatullahi alayhi an qaala mu ne haddathana Hammad ibn Zayd Hammad ibn Zayd ngok Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq rahimahullah génn àddina quatre-vingt-dix-huit génn àddina ana bi Imam Malik génn àddina cent soixante-dix-neuf rahmatullahi alayhi nga xam ne basari la euh, ku dëgër euh, nga xam ne moom la gaay moom la kenn ci boroom xam-xam yi doon wax naan euh, Hammad ibn Salama ibn Dinar kii di Hammad ibn Zayd ibn Dirham naan ni Dinar gëne Dirham noonu la Hammad ibn Euh, Salama ibn Dinar gëne Hammad ibn Zayd am na nag ci boroom xam-xam naan loolu moom wax jooju nag moo wax moom du lu rafet parce que Hammad ibn Zayd it ku baax la woon te moo gën a dëgër xanaa leen na <laughs> xanaa bu waxee ci wàllu riwaaya te looloo tax ko euh, wax jooju euh, boroom wax ko waaw mooy bu dee ci wàllu riwaaya moom waa moom moom moo gën a Euh, moom moo gën a dëgër nag Hammaad ibn Zayd moom moo gën a euh, dëgër Hammaad ibn Salama waaw te loolu lu siiw la ci waroon xam-xam yi waaw waaw ndax Waki' doon kaada ahfaz hmm, biñ ko laajee ne ko waa Hammaad ibn Zayd Zayd bii mu nekk nii kaada ahfaz aw Hammaad ibn Salama mu ne Hammaad ibn Zayd waaw mu ne dañ koo laaj ne ko waa Hammad ibn Zayd Waki' ah, sëriñ imaamu Shafi'i ñoom imaamu rahmatullah ala al waa Hammad ibn Zayd ak Hammad ibn Salama ku ci gën nekk xaafis gën takk xadiis mu ne Hammad ibn Zayd voilà waaw <laughs> kon mu ngi noonee lu ama kii la waaw moom moom moo gën a dëgër ci wàllu xadiis waaye kële ci wàllu cell te moo gënoon a màgg muy Hammad ibn salama comme li nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon ci jotaay bee ñu génn kii nag mooy euh, li nga xamante ne nii euh, kii moo doon wax Ibn Hibbaan moo doon wax loolu hmm? naan loolu gaa yi di wax nag waaw euh, naan naan naan Hammaad ibn moo gën a waqad wahima man za'ama anna baynahuma kama bayna ad-dinar wa ad-dirham li anna Hammad ibn Zayd kaana ahfaz wa atqan wa adbat min Hammad ibn Salama kaana kaana kaana allahumma illa an yakuna al-qaa'il bi haadha araada fadla ma baynahuma fi al-fadli wad-diin li anna Hammad ibn Salama kaana adyan wa afdal wa awra min Hammad ibn Zayd voilà lii la de toute façon ñi koy wax loolu loolu lañ ci jublu fekk mu naan euh, ah euh, euh, dese naa daal rafetal wax ki nga xamante ni nii mooy aji wax ji daan Hammaad ibn Zayd ak Hammaad ibn Salama seen diggante mu ngi mel ni diggante diinaar ak dirham mooy diinaar mooy pièce la noor voilà loolu jot dese nañ ko leeral daa mel ni alors que bu dee ne dirham mooy mooy pièce ci xaalis xaalis pur des pièces ci or pur kon loolu da gis ne <laughs> mooy am na différence am na différence bu mag léegi nag loolu la al imam Ibn Hibbaan di wax ne wax jooju moom ñaan seen diggante loolu la loolu kooku def def le na ku wax loolu waaw ndax am bu dee côté riwaaya Hammaad ibn Zayd moo gënoon a nekk xaafis gën a mën a takk gën a mën a euh, sel settantal te Hammaad ibn Salama sauf que bu dee nag ci côté ci wax loolu bu dee nag ngëneel li mu soxla li wax mooy seen diggante ci wàllu ngëneel ak tamit wàllu diini ñu ko jàppe woon Hammaad ibn Salama nag moo gënoon a jàpp loolu te moo gënoon moo gënoon a sàmm ko Hammaad ibn Zaydin rahmatullahi alayhima kon mu ngi noonu an Abi Sahba kon Hammaad ibn Zayd an Abi Sahba mu jële ci Abu Sahba al-Kufi nekkoon maqbul hmm? euh, euh, Muhammad ibn Musa rahimahullah moom imaam al-Hafiz Ibn dane euh, mooy moom ak ku woyof la quoi voilà mooy ku nooy la quoi waaw day nooy voilà <laughs> wala expression la boo xamante ne moo tane nag ñu ne waa ji daif <laughs> waaw <laughs> ci ci catégorie yi mais ci luñ koyal doofu moom moo gën a kii bii quoi léegi mu ne kooku qaala haddathana moom moo ne Hammad ibn Zayd moom kenn du ko laaj wax nañuy mbiram léegi qaala an Abi Sahba Abu Sahba wax nañ la maqbul la kañ la gën a àddina kañ la génn àddina loolu de dajuma ko rahimahullah an Sa'id ibn Jubayr moo ko jële Sa'id ibn Jubayr ibn Hashim moom moom rijalu sahih xëy na moom jarul a nekk ñuy wax mooy kan muy Sa'id ibn Jubayr ibn Hashim Abu Muhammad Hmm? al-Walibi ah mooy Sa'id ibn Jubayr al-Walibi mawlahum al-Kufi yu gane àddina la 46 génn àddina la 95 moom la Hajjaj mujjee rey alhamdulillah hmm? moom la al-Hajjaj ibn Yusuf mujjee faat moo noon borom bi bu ma faatee yàlla na bu faatee kenn voilà far bu ñu ko faatee tuuti lañ toog xam ñu daal di tàgge ki nga xam ne mooy gouverneur bu doy waar ba. di Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi kon euh, Sa'id ibn Jubayr an Abi Sa'id al-Khudri taalibi bu mag loon ci wa Mawlana Ibn Abbas mu jëlee fii ci beneen sëriñam di Seydina Abu Sa'id al-Khudri di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba Abu Sa'id al-Ansari radiyallahu anhuma di ibn Shahidi euh, génn am na 63 wax ba 74 wallahu ta'ala a'lam mu ne rafa'ahu bu hadis bi mooy. qaala annahu qaala mu ne nee na rafa'ahu qaala mu ne lool mooy rafa'ahu terme la pour wax ne mooy yeneen saa saa moo ko wax idaa asbaha ibnu aadama fa inna al-a'daa'a kullahaa tukaffiru al-lisaan fa taqul ittaqillaha fiinaa fa innamaa nahnu bik fa in istaqamta istaqamnaa wa in i'wajajta i'wajajnaa mu ne imaam at-Tirmidhi ci suuf mu ne haddathanaa Hannaad mu ne hadis bi am na keneen ku ne ko nettali muy Hannaad di Hannaad ibn Sari ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr at-Tamimi ad-Darimi al-Hanzali al-Kufi al-Warraq gane àddina 152 génn àddina 243 rahmatullahi alayhi qaala haddathana Abu Usama beneen Hammaad yi moom lañ la doon wax Hammaad ibn Salama xam nga sànq Hammaad ibn Zayd lañ gis ñu la doon wax digganteem ak Hammaad ibn ki nga xam ne mooy Hammaad ibn Salama ibn Dinar kii beneen Hammaad la Hammaad ibn Usaama taw xamay la ko <laughs> Abu Usaama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullah euh, moom ñëlee ko jiitu woon moom euh, <laughs> muy Hammaad ibn Usaama ñoom Hammaad ibn Zayd ñoo ko magoon ak Hammaad ibn Salama voilà léegi Hammaad ibn fii nag Hammaad jëlee ko ci Abu Usaama di Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullah gane àddina cent vingt et un ah génn ànd deux cent un gis nga Hamad ibn Zayd luñ la wax moom moom année bi imaamu Maalik génn ànd la génn ànd cent dix neuf alors que kii deux cent un la euh, euh, génn àddina euh, te moom Hamad ibn Zayd mu ngi gane àddina la quatre vingt dix huit Hamad ibn Usaama moom gane àddina cent vingt et un gis nga mage na ko ñaata quatre vingt dix huit yokk ci ñaar vingt trois ans la Hamad ibn Zayd magi Hamad ibn Usaama mi voilà kon mu ngi noonu wallahu ta'ala alam bi beneen wala Hamad yi <laughs> waaw Hamad ibn Usaama waaw léegi Hamad ibn Usaama gisoo mu jële ko ci Hamad ibn Zayd waaw haddathana Hannaad qaala haddathana Abu Usaama muy Hamad ibn Usaama eh, ibn Zayd al-Qurashi Abu Usama al-Kufi kon moom nag moo ko jëlee nag ci Hammad ibn Zayd al Hammad ibn Zayd léegi càllale bu ñëwaat fële fi ñu jóge woon fële xam nga imaam at-Tirmidhi da noon haddathana Muhammad ibn Musa al-Basri al-Basri qala haddathana Hammad ibn Zayd fii nag càllale bi daa gën a gudd mooy dafa jëlee ci Hannad Hannad jëlee ci Abu Usama Abu Usama door ko jëlee ci Hammad ibn Zayd mu ne nahwa walam yarfa bu ne foofu nag yëkkatiwu ko mooy Seydina waxu Seydina Abu Sa'id al-Khudri ci moom la yem mawquf la ci saxaaba bi loolu mooy xadiisul mawquf xadiis boo xam ne ci saxaaba bi la yem mu ne yëkkatiwu ko comme càlle bu njëkk mu ne wa hada asah min xadiisi Muhammad ibn Muusa imaam nag na lii nii nag xadiis bi mu jële ci sëriñam bi Hannaad wax ji yem ci naa Abu Sa'id al-Khudri loolu moo gën a wér xadis bu njëkk bi nga xam ne daa wax ba ne yeneen saa yarfa'uhu sayna Abu Sa'id di ko yëkkati ba ne yeneen ko wax waaw après nag mu ne hada lii xadithun xadis la naana la naarifu xamuñu ko illa min xadith Hammad ibn Zayd xamaguñu ko lu dul ci yoon bi <coughs> yi lañ naan xarib <coughs> am nay benn yoon ñaari yoon lay am wala benn muy xaditu ñun xamuñu ko lu dul ci xaditu Hammad ibn Zayd wa qad rawahu mu ne te ko gayru wahidin kurut kenn naan Hammad ibn Zayd jële ko ci Hammad ibn Zayd moom mooy pimo bi waaw mooy hadis bi fu ko gaay tourné tourné tourné ñi ko solo ci Hammad ibn Zayd lay jaar rahimahullah walam yarfa'uhu mu ne ña ko jële ci moom ñeneen ñurul ñii ñoom yëkkati wuñu ko de dañ na wax ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri la yem léegi imam rahim radiyallahu anhu imam at mu tegaat ci leneen mu ne haddathana Salih ibn Abdillah pour mu wan la loolu mu ne Salih ibn Abdillah suñu beneen sëriñ di Salih ibn Abdillah ibn Zakwan al-Bahili Abu Abdillah at-Tirmidhi dëkkoor it Baghdadi suñ ko fan al-Baghdadi rahimahullah euh, am ñu ne bon l'an deux cent trente et un la génn àddina côté yooyu quoi am ñu ne ba deux cent trente neuf am nañu ko wax rahmatullahi alayhi moom nag kii la woon siqa la woon ku dëgër la woon na borom taqribu tahdhib wax ah, rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hammad ibn Zayd ñëwaat nañ ci càllale bi mooy gis nga ñi ko kii yëpp ci moom lay jaar an Abi Suhba yi gis nañ ko sànq an Sa'id ibn Jubayr rahmatullahi ala al-jami' gis nañ ko moom it an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annahu qaala ahsibuhu an an-nabi mu ne ah lii maa ngi koy takke ci Rasul sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara naxwa lii mu niroog xadis bu njëkk bi bu nga xam ne moo jaar ci Muhammad ibn Muusa al-Basri rahmatullahi ala al-jamii comme ginnaaw taxrij ba boog de façon al imam wax nañ la Ibn Xuzayma dina ko ci saxiixam na ko noon al imam euh, al-Bayhaqi ci Shu'ab ak Ibn Abi Dunya rahmatullahi ala al-jamii muy xadis boo xam ne moom wér na hmm? voilà imaamu yi nag dane moom mawquuf bi moo gën a wér quoi waaw moom loolu la jàpp wallahu taala alam léegi ginnaaw lii aywa waa léegi xadiis bi <laughs> ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi nga xam ne mooy wax xaraamal jëw digle guñ digle sàmm làmmeñ waaw ana lan mooy seenum lëkkaale ñu ne la lëkkaale bi kay leer na mooy làmmiñ point central la waaw te moom lañ la waxoon ci xam nga ñu ko no jataay bee ñu weesu naan lool sax waroon nañ ko bàyyi ba xadiis Seydina Muaaz bi mais fii sax la gën a yelle mooy mooy direction gouvernail yi ci wàllu bato ñu naan le gouvernail ki yor gouvernail bi nga xam ne moom la ñuy dawale woto bi bu dee ci oto moom lañ naan volant rek waaw mooy li ñu doon wax sànk bi ñuy tàmbale misaal moom ñu joxewoon kii téye baaru oto bi chauffeur bi nga xam ne tourner oto bi ak ñàkk tourneem ci bi lam téye la loolu la lim téye ci ñaari loxo yi wala benn loxo bi nga xam ne bu koy bu ko bu ko pousser bu bu ko jëmalee ndejoor mu dem ndejoor oto bi dem ndejoor bu ko jëmalee càmmoñ mu jëm càmmoñ bu ko jubalee oto bi jub làmmiñ loolu la nekk loolu la taxawaay boobu la taxaw ci yaram waaw boo taxoon ma ne la bi ñuy tàmbale li nga xam ne moo ëpp solo mooy li nga xamante ne bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon moom mooy làmmeñ nit ki fekk mu ngi làmmeñam mu ngi jaar yoon mooy léppam baax na waaw mais bu jaarul yoon xamal ne waa ji li ci biir la parce lu tax te waxoon naa la foofu te loolu ak Tiibi da ko doon wax al imaam ak Tiibi rahimahullah te ne waa lan ngay boole lii cër yëpp naan lan nañ tukaffiru waaw mooy tazillu dañuy dañuy dañuy wàcc waaw di toroxlu di ko dagaan comme ni nga xam ne nit ki noonu lay sëgge ah moo tax boroom an-nihaaya mu ne ak takfiiru fii huwa an yanxanii al insaan wa yata'ta'u wa yutatta'u waaw qariban min ar-ruku' kama yaf'alu man yuridu ta'zima sahibihi waaw mu ne ak takfir yu tukaffiru lisaan mooy la mooy nit ki day incliné wu sëgg daldi dëngal bopp bi wàcc bopp bi comme japonais yi xoolal japonais yi ni ñuy nuyu voilà xool <laughs> yéen ñii rek daldi ki incliné sëgg voilà ngir lan mel ni kooku day màggal ki nga xamante ne nii mooy ki muy euh, benn waay waaw ki ñu ànd wala ka muy màggal loolu la cër yépp di defal yi nga xamante ne nii mel ni kuy rukkoo voilà comme aji rukkoo gi ni muy sëgge noonu loolu mooy lii cër yépp loolu la ñuy defal lan nañ waaw ndax lan am solo gu mu am solo ndax moom mooy seen lépp bu jubee lépp jub bu dëngee yépp dëng waaw dëngug loxo seetal làmmiñ wax dëngug tàmmiñ ci làmmiñ xoolal làmmiñ wax boo gisee nit koo xamante ne nii daanaka du xaw a dox lu baax du xaw a jëf lu baax ci loxo bi ak yooyu ak ay bëtam du xaw a xool lu baax saay surveiller ma làmmiñ bés bu ko génnee nga xam ne ah kii tey lii la waaw da xam ne waa ji gis nga bu waxee ngay xam ne waa ji lii mu wax nii foru ko léeg-léeg nag nit ki day camouflé wu <laughs> xam nga nit léeg-léeg day bëgg di wane li gën a rafet fi moom waaw bu nekkee foo xamante ne nii bon day fexe le tuu ngir camouflé wu moo naa fi mel noonu borom bi ne ñoom idaa ra'aytahum tu'jibuka ajsaamuhum wa in yaqulu tasma li qawlihim waaw mu ne ay nit lañ ñoo xamante ne ñoom lépp apparence la seen biti la ñuy ndax moom la ñuy dóore gaa yi moom lañuy ñuy dóore martu gaa yi waaw di wane ne ñoom ziyu saalihiina la ñuy yor mooy melokaanu ñi nga xam ne ñoo ñu sell ñi waaw waaw waxe ni ñuy waxe di jéema soloo ni ñuy soloo di jéem nekk xaal état yoo xam ne comme ñu baax ñi waaye loolu lépp dóor marto la loolu nit mën na koo def waaw mais loolu manula saxa léeg-léeg la waaw moo tax nit mënoo ko tatak ku mel noonu moo tax nit mënoo ko xam lu dul la Seydina Omar waxoon waa ji radiyallahu anhu yomu ñuy naan kii laa tànn ngir mu seedeel la mu ne ko yow kii nii est mooy sa voisin bi nga xam ne yéen a dëkk xam nga dëkkandoo day xam parce que camouflé bi du man a ne du mën a yàgg ko wax ki dëkk ak yow sa colocataire ngeen dëkk ay deux ans trois ans sa waay rawatina nag ay vingt ans xoolal kooku li na ci yow ci jikko joo xam ne baaxul da koy xam parce que da ngeen di yàgg am na yoo xam ne mënoo ko camoufler gis nga soxna si nga takk ba nga koy bëgg man nga ko wan la neex parce que léeg ngeen di gisee voilà boo ñëwee nga fexe li gën a rafet ci moom nga wan ko ko moom itam mu fexe di la wan li gën a rafet ci moom waaye bis bu ngeen bokkee kër bokk néeg di bokk benn lal di bokk di añ di reer di nangam bokk ay mbir bokk ay affaire seen lépp duggante foofu nag la ko nekk di découvrir dëgg-dëgg ki ma man ki ki ma dugg mooy kan lii képp kuy sëy ku sëy xam ne lii may wax waaw képp ku soxna su am boroom kër xam ne lii may wax boroom kër bu am soxna xam ne lii may wax waaw léeg-léeg nag lam la doon wan dëggu waaw lam la doon wan bi nga dundeek moom yàgg na am na kii waaye noonu la waa ji mel waaye léeg-léeg te lool du lu raar waaye bañ wax lu yëpp <laughs> lim la doon wan laata nga koy nakaxa wala laata mu lay nakaxat <laughs> laata ngay rabata faam bi wala moom mu lay rabatat ngeen di rabata wante ah <laughs> loolu noonu eh, léeg-léeg ku ci nekk day boo moyul tam nga am waaw degré de déception daaw am na yoon ne tuuti la bon man fii laa ko tegoon mais gis naa ne gis na wàcc foofu mais pas loin tamit grawul kooku c'est pas grave mais am na ñoo xam ne seen déception day rëy rëy rëy ba buñ moyul dañuy génn ci sëy bi man de yàlla baax sax ba mu defee doom amagu ci <laughs> am na ñoo am loolu la wax <laughs> kii ma ci amoon doom lonku na laa xaw na non borom bi borom bi borom bi bari yërmande <laughs> non kii moom borom bi ma muccal quoi ñaari côté yëpp nag <laughs> kon loolu noonu xam nga lu tax moo tax Seydina Omar ne ko est ce waa ji mooy sa dëkk noonu mi nga xam ne yow yéen dëkk mu ne ko déedéet mu ne ko mas ngaa ànd ak moom voyage parce que voyage bon. loolu nag bokkul ak léegi ñun yenn voyage yi ñu xamaa man ma jóge fii à Lyon à Villeurbanne précisément waaw parce que Villeurbanne n'est pas Lyon <laughs> waaw <laughs> waaw pas des indépendantistes waaye mooy bokkuñu <laughs> ma jóge fii ci Villeurbanne dem fële Lyon Satolas aéroport Saint-Exupéry bi dem Sénégal jël benn ci wol yi yóbbuwaate Sénégal nga xam ne vol direct dugg ci avion bi Air Sénégal wala Transavia wala ñeneen wala Eagle Azur ba muy xew ak ñeneen ak ñeneen muy vol direct nga xam ne damay jële foofu cinq heures trente de temps bu jógee fii maa ngi Sénégal léegi ma fekk fa ñoo xam ne ñun ñoo bokk avion bi ah même buñ bokkee ci côte mais après boo moywul kii mu ngi ci téléphone kii mu ngi fee kii wa nelaw après man léeg-léeg sax waa ji day nelaw ba ñu ba ñu atterrir léegi ñu génn voilà bien bienvenue à l'aéroport international Blaise Diagne <laughs> ay jb naa Dakar nangam ak nangam léegi yow kooku mënoo kii man bon ànd ngeen tukki dëkk yi mais kooku taxul ñuy wax quoi ñoom tukki ñu doon wax mooy dangay jóge tukki moo tax musaafir xam nga safara saafara ak safara racine boobu day wane loo xam ne day feeñ day leer waaw mooy day jamono la période la moment la boo xam ne ku nekk li ne woon ci yow day feeñ moo tax ñoom buñ doon tukki dangay ngay gis day parce que day am ay mettit yooyu jànkonteel léeg-léeg seen provision jeex alhamdulilah léeg-léeg nga teg say bagage ñëw ngelaw li ëf ko voilà yu mel noonu ak yeneen ak yeneen ngeen tajeeg ñoo xamante ne ay sàcc lañ nangam ak nangam wala yi nga xam ne mooy xew dafa bari waaw yoo xamante ne nii nag foofu nit ki te da ngeen di yàgg ci yoon bi loolu noonu day feeñal ay jikkoom. waaw lam la doon nëbbu day dem ba à un moment dootul mën a tee waaw ki nga àndal dem fi nga xam ne mooy umra ah baytullah al haram zaadahu llahu tash ba zaadahu takrima kooku ngeen def ay fan ay dix jours sept jours kooku tukki yu mel noonu la wax nga xam ne surtout ngeen bokk néeg di demandoo ci lieu yi dem di di di bu dee Medina ngeen njëkkee dem ci kii yi dem yooyu nga xam ne ci jumaa ji da ngay ñëw léeg-léeg nga toog dem ñëwaat gaa yi amatoo place waaw bu boobaa ngay gis waa ji muy réagir wala muy dox gaa yi fël ko waaw am ku la puus ndax nit ñi dañoo bari waaw waaw nga yor sa affaire nii téye ko am ku la fël mu wadd bala ngay sëgg gaa yi puus la foofu fa la jikko yi feeñe est-ce ku teey la woon comme ni ma ko doon wane wala déet waaw te bu boobaa gis nga ci jamono yooyu xaw ma takk takkoo takk ngeen koy wax xaw ma ci saase waa ji day yenn yi du du ko tay sax du maîtriser boppam dañ <laughs> dee noonu la mel oui wala way xoolal way kii sama place mi nangam way wala nga ñëw gaa mooy yooyu day feeñ yu mel noonu loolu la ñuy wax moo tax Seydina ko yow radiyallahu anhu yow da ngaa voyage ak moom mu ne ko déedéet mu ne ko waa yow mas ngaa aamaltahu bi dirhami wa bi diina moom séq ngaa moom ba su yëfu alal transaction bu ngeen séqoon mu ne ko déedéet mu ne ko yow kii xamula demal ngeen dil ma keneen waaw kay ko xam parce que loolu kenn du ci xame ne loolu moom bu dee yii mano lisaan bi nag moom lañ doon wax ne nit ki mën naa bag la làmmiñ camoufler yenn yi comme naa féq yi bu ñu waxee foo jaar dégg seen wax ndax dañ koy embellir pour am ngir lan ngir amaduye nit ñi waaw waaye bu leen di gis toog ji ba ko aj saa moxam seen yaram yi ak seen apparence dalay yéem mais loolu du bëy gis nga ña ko doon def seen président Abdallah ibn Ubay alayhi minallah ma yastahiq xam nga noonu la meloon boo gisee nii danga naan bu kii moom nit ku sell la xanaa lay doon bu waxee nga ne ci mais bu problème amee ci ngay gise nag ah nawaayu bu dëhër ak yi nga xam ne mooy foofu moom dañuy dem ba fàtte seen seen seen xaal biñ doon nëbb léegi seen originalu xaal daal di feeñ waaw mais jikko moom am na ko tubaab bi boo ko chasser par euh, mu jaar par la <laughs> am na lu muy waxe ne naan naan naan naan fas wi boo ko dàqee xaw ma il revient au galop xaw ma <laughs> am na lu ko tubaab bi waxe loolu la nag mooy jikko yooyu moom manal def lu la neex xanaa daa fekk ah kan kan ko séqal mooy ne yàggu ngeen waaye bis bu euh, yàggee waaw dina feeñ rien ne sert de sa vraie personnalité elle finit toujours par se révéler <laughs> waaw <laughs> waaw chasser chasser le naturel il revient au waaw <laughs> noonu la ko tubaab bi di waxe laa wax mooy la chasser le naturel gis nga li nga mel jikko ji nga am fexeel nga nëbbu ba doyal sa personnalité foo jaar dina ñëw di cëppi cëppi daw daw bu gaaw agsi ci yow ngir feeñaat <laughs> waaw waaw kon nag loolu lu am am solo la <laughs> waaw kon lii nii lan nañ nag bu boobaa ci ngay xam ne waa ji koo xamante nit ñi ba dara xawee nga mu dangal dangal yu garaw dangal mooy saaga yaa fay <laughs> saaga yoo xam ne danga koy dégg nit kii moom foru li muy wax la kii lii nii non kii jar mu na kii xam na bi bu baax waaw la <laughs> mbokk ma waxoon ne eh, mooy yenn yi day feeñ naka ko xam ne bon comme que bi mu nee jeune comme booy quartier fii rek li ñuy waxe ak tamit booy façon voie ak tafaxush googu vulgarité googu ñuy wax du ñu maîtriser li ñuy wax te tamit nu leen neex la ñuy waxe mel noonu ba seen làmmiñ làgg ci ndax ak góor gi léegi mu nekk mag am ay mbokk yu jàmbaare yu muy àndal <laughs> ñu am am lu ñuy lijjanti ji benn fenn quoi mu gis ko mu gis produit bi mais expression bi mu utiliser ci ngay xamee ne ya <laughs> ngéppa bi waaw bëgg wax ne lii dafa rafet <laughs> mu wax wax joo xam ne c'est trivial quoi mooy bon <laughs> même duñu duñu ko répéter fii loo xam ne mais euh, léegi bi mu ko waxee da ko fàtte parce que loolu la ñuy wax chasser le naturel il revient au euh, au galop camoufler li nga mel de toute façon dina ñëwaat nee na da koo wax rek léegi après mu muy door a imaginer muy door a rendre compte ci li mu wax waaw mais ne diw mii ah diw kat woon na loolu kenn du waxe noonu <laughs> waaw loolu mooy loolu lañ lay wax ne nag lan loolu ay côté ay kii la yu muy wone la personnalité de la personne waaw que nit ki ah saa yi am na yenn façon yi moom yenn façon saaga yoo xamante ni nii yow non kooku il faut nga nekk saagakat dëgg dëgg dëgg ak yàgg digg saaga muur ci ngir man koo génne sa làmmiñ waaw day eh, waa ji ndekete kon làmmiñ moo tax mu jara maîtriser léegi nag laaj ba ñu waxoon keroog mooy waaw te ak prix bi doon ko wax tamit rahimahullah ci lu jiitu mooy waa mais attends bu yeneen saa saam dana woon inna fil jasadi ala inna fil jasadi mudra ida al jasadu kullu wa ida wa hiya al qalb mais am na ci suuxu yaramu doomu aadama suux woo xam ne bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon te loolu mooy xol mooy wax mais xol la yeneen saa saam wax alors que fii beneen yaram yi yépp ki ñuy toroxlul di ko dagaan di ko ñaan ngir mu ragal yàlla seet yàlla teet yàlla lépp lu mu nar génne ubbi di ko wax moom lan di ko wax na xool est lu koy may ngërëmu yàlla la walla lu koy may sànjum yàlla fàttalakul xadiis yi ñu génn jaam bi dina wax kàddu goo xam ne ci ngërëmu yàlla loo xam ne bàyyi ci woon sax xel bàyyi woon sax xel ci porté la muy la muy am mu amee ci saa ngërëmu yàlla waaye dina wax contraire bi loo xam ne du ci sax bàyyi xel porte bi fan lay àgg xamu ko maîtriser wu ko mu amee ci sànjum yàlla ina fàttaleku loolu mooy waaw fii nag ñoom lañuy waxal mooy lan lañ lañ ne ñoom moom lañuy torox di ko ñaan loolu mu teet yàlla ci ñoom ndax muy jub ñuy jub bu dëggee ñu dëgg waaw loolu te yoneen saa san fee dane xol la ñu ne la parce que mooy tarjumaanam mooy seetoom comme niñ la ko waxoon xol mooy làmmiñ mooy seetu xol waaw moom mooy seetu xol moo tax ak kii bii ne ne allisaanu tarjumaanul qalbi wa xalifatuhu fi zahiril badan waaw ne parce que làmmiñ li tax moom mooy lantinoor bu xol xol li mu bëgg ak li nekk ci moom bu ko bëggee sotti nit ñi xam ko ci làmmiñ lay jaar wa xalifatuhu te mooy xalifaam <laughs> fi zaahiril badan ci ci yaram waaw moo tax ci yi ci gën garaaw comme niñ la ko xam ne suwaabuy lool wala rek muy lii te lii mooy li gën mooy ñaar yëpp sax day mën a duggaale waaw kon nag fa ida as usnida ilayhi amru yakunu ala sabilil majazi fi al hukm buñ ko euh, daal di toxalee sësal ko delloo ko mbir mi ne moom bu jubee ñu jub bu dëngee ñu dëng loolu mooy ci côté sens figuré la mooy comme que moom mooy lantinooru xol te mooy xalifaam kon mooy fu làmmiñ dëng day wane ne xol dëng na bu xol bu làmmiñ jubee day wane ne xol jub na voilà waaw kon nag mu ngi noonee waaw kay waaw moo tax euh, euh, kii ne almaydaan yi doon wax ne almaru bi us bi asgharayhi waaw yaani bihima alqalb wal lisaan nit ki du nekk lul lii lay nekk mooy nit nit nit li ëpp doole ci moom mooy ñaar yi waaw ci lay taxawe ci lay mate waaye it ci lay ñàkk mate mooy xol bi ak làmmiñ bi maanaam waxoon nañ la Zuhayr waxoon ibn Abi Sulma di bàyyu Ka'b ibn Zuhayr saxaaba boobu al-Burda bi ah, nettali benaan ba mu ko waxee Burda yu soloon jox ko ko solal ko ko min saamitin laka mujibin ziyaadatuhu aw naqsuhu fi lisaanu lfata nisfun wa nisfun fu'aaduhu falam yabqa illaa suurata llahmi waddami waaw ñooy gis nga kàddu euh, ñaata yoon ngay gis nit koo xam ne da lay yéem lool saay bii xam naa moom eh, kii moom sell la war a doon ko nàngam waaye lay yokk loolu estime bi nga am ci moom wala la koy wàññi mooy bu waxee ndax lan ndax kàddu làmmiñu nit ki cër benn part la benn xaaj la beneen xaaj bi di xorom loolu moo composé nit mooy li ci ëpp lañ la bëgg a wax gis nga boo ci génnee làmmiñ ak xol xol ak làmmiñ li des mooy carcasse kese ci des <laughs> voilà waaw deret ak suux kese fi ne waaw nga daan nettali ba doon wax ne Seydina Luqman alayhi salaam waliyullahi ba ko sangam ne demal indil ma li gën a baax ci euh, xar <laughs> dane ko sangam dane ko euh, rendil ma benn gàtt nga indil ma li gën a teey waaw ci ay cëram fa ataahu bil lisaani wal qalb voilà léegi mu andil ko xool bi ak làmmiñ bi yaa gis lien bi am ak li Zuhayr doon wax waaw lisaanul fataa nisfun wa nisfun fu'aaduhu mu andil ko xool bi làmmiñ bi ak xool bi léegi mu bàyyi bu beneen yoon waxu ko dara waaw bi mu ko ëndee da ne ko sax ne ko amul ci li ma la rendil lu lu gën a teey maa atyaba min haadayn sang bi laaj ko ne ko ah, amul lu gën a teel yi mu noppi beneen yoon mu ne ko rendil ma benn gàtt nga indil ma li gën bon ci ñoom ñaar waaw nga indil ma ko ngir ma sànni ko axbasahuma mudghatayn li gën a ak li gën bon ci ñoom te nekk ñaar mu daal di jël làmmiñ wi ak xol bi daal di sànni léegi nag ci la ko sàng bi ne yow di diggal naa la nga indil ma li gën a teey ci xar na nag ma njëkka rendil nga indil ma làmmiñ wi ak xool bi ma diggal la ginnaaw gi beneen yoon nga indil ma li gën a yées nga indil ma làmmiñ wi ak xol bi waaw mu ne loolu la innahu laysa shay'un atyaba minhumaa waaw idaa taaba wala axbasa minhumaa idaa xabusa waaw idaa xabisa xabusa waaw mu ni eh, dëgg la loolu la lu tax parce que gis nga ñaar yi amul dara dara dara yu leen gën a teey gën baax bu ñu teeyee ta baax waaye dara ginu leen yées hein bu dee ne ñoom dañoo yàqu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaw allahu akbar kon nag loolu di am lëkkaale xam ne boo demee ci wala qad aataynaa luqmaanal xikma boroom xam-xam yi dañuy indi nettali boobu euh, di ko indi ci seen téere yi boo demee ci ñoom imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhim ñoom ñëw indi nañ ko mu ngi ko jële ci Xaalid ar-Rib'i mu ne kaana najjaaran moom euh, kii ab menuisier la woon Luqmaan fa qaala lahu sayyiduhu izbah li shaatan wa'tinii bi atyabihaa mudghatayn faataahu bil lisaan wal qalb boo demee ci mufassiru nay dañ ko kon lii mii lépp di wane ne kon am solo gi nga xam ne moom lañu eh, làmmiñ am solo da mooy porte parole li nga xam ne xol kon loolu tax saa saa loolu mu wax mooy loolu xol la waaye làmmiñ nag mooy xalifaam <laughs> waaw mooy xalifaam ci biti wallahu taala alam kon nag suñu lëkkaale bunt bi mooy digee kon nag ah comme que cër yëpp ñooy def lii yow mii sax ci yow mi mu mi cër yëpp sax ci yow yow la ñuy wax ah waaw teetal yàlla ci ñun xoolal salaam nañu loo ciy génne sa xol bi loo ciy fas waaw ak ci lan lay jéng jëm est-ce ci ngërëm yàlla wala ci saa jëm yàlla wallahu taala alam bii ni ñëw nañu jël xadiis Seydina Muaz